waaw <laughs> ah. bon waaye lii daal insha allah li waa jumhur euh, wax mooy lii gën dëgër parce que yooyu am na xam ne doon wax ne naafilaay yonent bi alayhi salaatu guddi ramadan ak ñàkk ramadan bu gisoon nañ ko yenn du dépasser onze rakk yenn yi treize yi gën a gudd treize wala onze léegi mu ne te pourtant jumhur ñuy wax don Maliki rahmatullah ñoom d'accord nañ ne nit ki man naa julli lu ëpp onze wala treize te pourtant yeneen saa sàmm su la dépassé lool est ce que ñoom wax nañ boobu ne léegi kon chauffeur bi dañoo sit ku ëppale ku ëppal lool léegi lu tax kon ñu bëgg ko wax fii al imam Ibn Hazm rahimahullah kon de toute façon loolu li gën a dëgër mooy umra weer ak lépp man nga cee we umra lu bari waaw imam Ibn Qudama nag am na lu mu doon wax naan abu abdillah muy seen sëriñ bi imam ahmad doon na wax ne bu dee nit ki day umra na kii par fukki fan parce que daa bëgg bu dee daa watu en attendant kii bi euh, karaw gi poussé quoi voilà mooy karaw gi daal di waat sax waaye loolu yëpp mënuñ ci sax dégg que ne imam ahmad daa siboon lool déedéet voilà parce que waa ji mën na umra wàññi ah mu bañ a watu après umra waat waaw wala bu dee ku gaaw sëq karaw la waaw bu umra nii karaw gi ci waat mu demaat dóoraat beneen omra wala mu xam day omraan mu def mu wàññi voilà bu dee femme moom mu boole karaw gi dagg ca kaw omrawaat boolewaat daggaat fële <laughs> voilà ainsi de suite ainsi léegi nag loolu ci la ñuy xamee ne kon masala bi daa am leen lëkkal kon mooy léegi nag mu des waa umra jamono yëpp lañ ko mën a def imaamu Nawawi mu ne xamal ne jami'a sana mboolem at mi waxtu lil umra waxtu la ngir mën a umra waaw fa tasixu day wér fii kulli waqtin minha illa fi haqqi man huwa multabisun bil hajj fala yasixu timaaru hatta yafruga minan al hajj voilà mu ne xamal ne at mi yépp daf lu wér la lu pro mooy bërëb la ngir man ci umra waaw lu dul koo xam ne mooy ci nga xam ne moom dafa def hajj te moom li mu arma li mu li mu yéene mooy xajul ifraat Abdullah dafa yéene ne aj kese lay def kooku manul ne man léegi aj paree pareegul ba pare mu naan day day day umra loolu manul la nekk sinon bu dee dafa fekk ci ajam ji def ko umra ba pare comme ni yeneen saa waxoon saxaabaam yi fekk leen seen aj ngeen yéenoon ngeen def ko umra ñu ne ko mais mu ne fekk leen def leen loolu bu doon démb doon tey doon moo indi sama sama gàtteeg sama gëléem ñu ma fi indi te ko noonu naa dinaa dinaa def ni yéen waaw ñu daal di umra ba taxalul ñu génn ba lépp lu leen doon xaraamal ci ku armal lépp ñu man koo def lépp benn excepté wu am ci watu daggwe sëy lépp mën nañ koo defaat parfois wu lépp ba yow mu tarwiya muy bésub huitième at année huitième jour boobu ci bésub tabaski ñu daal di ihlal nag daal di dem fi nga xam ne mooy mina daal di dugg nag ci ajj nag labbayk allahumma bi hajj nag di jolli nag ñu def tamattu ñooñee léegi sauf kooku bu boobaa kooku lu mu def gis nga mooy tamaton waaye manoo ne man damay nekk di def li nga xamante ne mooy xajju waaw yow ak kese ngay def ba pare nga ñëw ci biir aj gi bareegul nga ne dangay ngay da ngay umra loolu mu ne loolu nag loolu bokku ci waaw kooku du wér ak naan day umraam lu dul mu daal di kii pare à condition bu dee deful fasxa bi parce que loolu même bu dee am na ci waa yu bari ci borom xam yi ñu naan loolu wanu la nekk lool la waaye Seydina Suraqa ibn Malik ibn Junshum ba mu laajee Yonent bi alayhi salaam xëy Seydina Jaabir est-ce que lii kër ñun kese la lii nii nga ñu def loo Yonent saa salaam fekk suñu aji def umra mu ne Yonent saa salaam ne laa li abadil abad jël loxo yi daal di koy roofale waaw ne daxalatil hajj al umratu fil hajji ne umra dugg na ci biir aji parce que waa Quraysh dañu foogoon ne loolu kenn du ko def. voilà <laughs> di dem umra ci jamonoy aji alors que ñoom ñoo xamul woon millata Ibrahim wa ma kaana minal mushrikiin voilà ñoom ñoo réeri woon loolu yeneen saa sa ñëw saxal loolu pare xamal nañu lool ba ilaa yawmi diin la waaw fenn la nekk loo xam ne ci ñoom kese la woon waaw mutaatul hajj loolu du pour saxaaba yi kese waaw waaw mooy loolu moo tax boroom xam-xam yoo final Euh, à part Ibn Abbas mi nga xam daa jàppoon ne de toute façon képp ku fi ñëwati ci néeg bi néegub yàlla bi boo yéenee aj kese de toute façon sa aj googu sa yéene boobu kontul waaw umra lay doom mu neex la mu naqari la waaw waaw <laughs> neex na la naqari na la umra la parce que leen saa sam mais loolu finalement boroom xam-xam yi kenn waxatul lool dañoo jàpp ne léegi de toute façon ñetti nusuk yëpp a mën a nekk mooy xajjul ifraat al xajjul ifraat xajjul ifraat xajjul ak xajjul qiraan ñett yooyu yëpp ku ci neex nga tànn ci bu la neex wallahu taala alam léegi euh, euh, mu mu des kon kon waxtu woowu yeneen al imaam euh, mu ne loolu la ba mu des ki nga waxtu yëpp ci at mi loo mën a umra la ba mu des nag bu dee ne da nekk koo xam ne da ngaa làmboog ak yéene ak kese kooku sax. umra du wér lu dul ci aj gi waaw mu ne wala tukrahu indana li ghayri al-hajj te mooy umra jamono yi bii nit ñi di aj <laughs> moo yow nit ñi di ñëw di ak yow ak si woo yow umra kese ngay def si mu ne loolu kenn ko sibul waaw fii yawmi arafa bésu arafaat xam nga bésu arafaat bés la boo xam ne nit ñi arafaat la ñuy nekk mu ne même loolu ñun sibuñu ko ah koo xam ne moom daa dem umra ji boobu wal adha ak bés bi nga xam ne mooy bésu tabaski waaw yawmul hajjil ak yi waaw mais loolu dinañ xaw a ñàng te loolu moom bu dee ne yow daal kiiwoo mooy nga bañ a defee parce que nit ñi dañoo soxla kaaba ji ñii aj ñoom dañu soxla kaaba ji yow ñoom rek affaire bi doyu leen bousculade dafay am yow nga bëgg ñëw xaj xacal fa yow ñenn umra kese ngay def loolu sa waay de toute façon léegi autorités yi moom ak ni ñu <laughs> organiser affaire bi yow moom dañ lay tege mais yow doo doo dañ la dul may visa sax waaw moo tax visa yooyu yëpp gars yi dañ koy dañ koy ajati voilà mais même yooyu yëpp amuloon dañ naan yow li gën nag nga bañ a def lool parce que yow ak ji rien ñi yow ñi aj si rek bésu tabaski bi daanaka ñoom ñëpp mënuñoo wër kaaba gi moo tax dañ leen di yéen dañ leen di dispatché waaw ñenn ñi moom xam nañ ko moo tax duñ fi nekk sax di na ñoom ñoom ci seen bopp ñoo naan ujaay ja ñu àndal ñun euh, tawaaful ifaada muy tawaaful rukn bi tawaaf bi nga xam ne mooy ponk bi loolu dañ koy def deux jours après wala trois jours après voilà <laughs> <laughs> waaw wala bu dee maalikee yi ñu ne la waaye fii ba ah weer wi dee weeru tabaski bi mën nga koo def voilà kon loolu lu amaam solo la wallahu taala alam mu ne kon ñun si buñu ko sax ñun eh, bu dul ki aj ki ki ki eh, nekk di aj du bésub Arafat du bésub eh, tabaski waaye ayaamu tashriq ayaamu tashriq ñetti fan yi ñëw ginnaaw bésub tabaski bi am na ñenn ñu ci dugal premier jour bi bésub tabaski waaye lee mooy li gën a dëgër ak li des ci at mi yépp waaw waaw ah, mu ne wa bii hada ci lii qaala Malik la imaam Malik wa Ahmad ak imaam Ahmad wal jamaahirul ulama boroom xam yi mu ne rahmatullah alayhi mu ne waaye wa qaala Abu Hanifa kanta imaam Abu Hanifa rahimahullah mu ne tukrahu fi xamsati ayyaam mu ne umra moom dañ koy sikk ci fukk ci ci juróomi fan yi moom dañ ko cee sikk mooy yan mu Arafat bisub Arafat te waxu imaam Abu Hanifa bi dafa bàyyi xel insha allah li ñu doon wax sànq mooy yow ñi nga xam ne ak kese la ñuy def ñoom dañoo preuve bi. ak yooyu li ñu ak kii yi li ñu ak kii yi ñoom dañ koo soxla lool yow kaaba gi nga ñëw fa yow di umra yow kese voilà mu ne ñett juróomi bis yi ñoom dañ koo sit imam Abu Hanifa ñu ciy umra bésub Arafat bésub loj bi mooy bésub tabaski ak bés bi nga xaman mooy xajjul akbar ak ay ayaamu tashriq mooy ñetti fan yooyu boo ko defee mooy onze douze treize muy fukk muy li nga xam ne mooy juróomi fan yooyu mu ne wa qaala abu yusuf kanta euh, mbokkam ni taalibim bu mag bi al imam abu yusuf al qaadi rahimahullah mu ne tubrawu fi arba'ati ayyam moom ñetti moom ñeenti fan kese la wax mooy mu ne yawmu arafat ak ayyamu tashriq moom gën ci génne bésu tabaski dana bésu arafat la ak ñetti fan yi mooy onze douze lañ sib ak bésu arafat mais li bésu tabaski bi sax kenn sibu ko waaye li la wax moo ci nekk mooy euh, bésu tabaski quand même loolu lu ñuy moytu la quoi voilà parce nit ñi dañu soxla kaaba gi Euh, te vraiment euh, duñ ñëw nag ba ne dañ koo sib waaye dañ naan la moytul loolu quoi voilà euh, kon mu ngi noonu la quoi waaw wallahu taala alam kon gis nañ noonu lu ama am solo waaw léegi nag moo am beneen masala boo xam ne day ñëw fii mooy waaw te moom la ñuy tëjee insha allah imaamul Buxaari yi def na ci benn bunt ngir leeral masala bi boo xam ne daa am ñoo xam ne da leen di dalaan mooy waa léegi man bu dee dégg naa li nga wax bu ma jàppee li nga wax ki ak mooy farata ah du loolu gënee loolu moom man waaw loolu moom ñépp ci loolu maax la te képp koo xam ne waxoon nañ la ko dañ la ne képp koo xam ne ah koo xamante ne nii ah nee nga ginnaaw biñ la wanee preuve yi ak du farata ñu wan la ko preuve yi ci alxuraan yooyu nga ne du farata yow da ngay nekk yéeféer ci saase même bu dee yaa ngi julli même bu dee yaa ngi woor même bu dee nee nga damay aji waaye du farata yow yéeféer nga jarul ngay dem waaw parce xam nga dalil yi ak ni mu leere nga ne lool du farata te yàlla ne wa walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila yow nga bokk wa man kafara yow ci nga bokk voilà loolu taxawoon nañ léegi nag mu des kon yow aj nee nga mooy farata umra li nga dëgëral mooy wax xanafiya yeeg Shaafi ak Maliki yi rahmatullah ne dañ ko sunna la lu baax la lu ñu sopp la waaye du farata ma ne la waaw est-ce que nga ne waa léegi nit est-ce naa commencer kon di def loo xam ne du farata ci moom te defagul farata ji ma ne la waxaat ko nga ne ma mba eh, jàlloon nañ ci lu mel noonu ci juróom benn fan yi nga xam ne moom lañu ñu yore saa sax wax ngëneel yi nekk ci boo ko wooree boo ajee ba boo boo wooree boo boo ramadaan ba pare nga toppale ko juróom benni fan ci shawwal da nga mel ni ku woor sa dund ma ne la waaw loolu moom romboon na waaye ji nga xam ne daa dese daa feebaroon wala jigéen gi amoon ay mbërëg wala mu nekkoon nufasaa ula koo xam ne am nufasaa ula doon daa amoon da doon daa amoon doom waaye deretam daal di dagg après ci biir koor gi nag am na bés yum ci am walla nit koo xam ne góor goo xam dafa feebaroon ci biir weer wi daanaka vingt jour kese vingt non dix jours kese la ci woor waaw li ci des yëpp il était alité léegi nag mu wér le cinq du mois Shawwal ci weeru ko kori léegi est dañ naan ko léegi yow ni ngay def de toute façon kooku boo ko nee fayal lépp mooy bu fayee moom li mu am yëpp parce que le cinq bu ci tegee vingt jour yi mu yi mu ñàkk fee yi mu yi mu war a fay muy vingt cinq six jours manu koo woor waaw ma ne la waxuma la kook sax même ki nga xam ne jigéen bi nga xam ne juróom benn fan kese la ci amoon yu mu war a kooku am na droit daal di woor li nga xamante ne mooy juróom fan yi nga xam ne du farata bàyyi ba weer ba balaa weer at mën di ñëw balaa koor gën a di ñëwaat mu daal di koy fay ndax fayu koor borom bi na dafa iddatun min ayyamin ukhar moom na ko jàpp boo lu la ci manqué ba yeneeni bés tënk ko fen mooy balaa koor gala di ñëw jeex na alors que euh, juróom benn fan yi moom ci weeru yi kese di shawwal di weeru kori kese la mën a nekk bu boobaa te waxoon nañ la euh, xaadi mbiru sayyidatu Aisha radiyallahu anha nit manu la ne mooy ka doon wax naan ah, te imam na xaafis na xajar ne kooku moom loolu mu wax dañ koy day day daa soxla fan la ko teg teg li muy wax naan Sayyidatu Aisha le fait que mu ne moom da doon am ay bés yoo xam ne ci Ramadan yi mu war a woor mais doonu ko woon euh, fay lu dul ci Shawwal ci euh, non ci ci Sha'ban Sha'ban mooy weer wi nga xam ne baraxlu laata koor gi ñëw parce que ni mu doon toppatoo leen saa salaam mu ne kooku naan léegi loolu day wane ne Sayyidatu Aisha mooy weeru mooy euh, wooru naafila yi dara lu ko dootuñu ko woon def Sayyidina Ibn Hajar ne kii wax loolu laa bëgg xam fan la teg loolu mu la ko teg. fan la ko teg mooy tegu ko fen waaw <laughs> parce que même Sayyidatu Aisha bés yooyu yëpp dina ko raatale du ci woor dara waaw ay Arafat ay yooyu yëpp du ci woor tous tous tous tous tous sa waay sa waay yaakaar naa nag euh, jigéen ki gën a xam nii rek l'islam bi bokk ñu gën sell ci kaw suuf ñu fa mas nga ne kooku yooyu doonu koon def du ñu sawaay yaakaar naa ne ñi yebamaay sax am nañ njort bu gën a rafet ci ñoom que loolu ko waaw kon moom da doon def ay naafila fayagul wooru koor gi maa ne waaw kay man nag sabab laaj fii loolu la mooy est-ce que ki mën naa dem di umra ji defagul aj ji ah loolu déglul al imaamul Buxaari tontu la baabu man i'tamara qabla al allah dag maa laaj du man nga laaj léegi imaamul Buxaari yi nag laay bàyyi yow mu tontu sa laaj bi ah billahi <laughs> tontu na ko koo xam ne mooy kaabatu ulama mooy kaabaay boroom xam-xamu hadith yépp moom la ñuy wër <laughs> Allahu akbar léegi mu ngi lay tontu déglul mu ne baabu ci abwaabul umrati mu ne baabu mooy mooy mooy hadith bii ñu nekk nii baabu wujubil umra wa fadliha hadith sayna Abu Hurayra al umra ila al umra kafaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur lahu jazaa'un minal janna buntu bi ci tegu baabun man i'tamara qabla al hajj la ko tuddee baabun buntu ngi man i'tamara képp koo xamante ne dafa umra qabla al hajj laata muy aj mooy est ce que loolu dina baax wala déet léegi mu ne haddathana Ahmad ibn Muhammad xam nga ñoom moom hadith ñoom yow way yow mu lay tontu hadis la lay la lay ah <laughs> yow mu ne hadathana nett nañu Ahmad ibn Muhammad muy Ahmad ibn Muhammad ibn Musa Abul Abbas al-Marwazi al-Barrat Simsaaru rahimahullahu ta'ala génn àddina la 238 rahmatullahi alayhi qaala akhbarana Abdullah mu nekk yéen a nekk Abdullah mooy ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi borom kitaabu Zuhd al-Khurasani al-Marwazi al-Khurasani mu mag mi génn àddina la 181 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana ibn Jurayj mu nekk leen nettali ki ko nettali mooy Ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid Abu Xaalid génnoon àddina li nga xam ne mooy cent cinquante rahmatullahi alayhi an Ikrimata ibn Xaalid mu jëlee ci Ikrimata ibn Xaalid ibn al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira al-Qurashi al-Makhzumi al-Makki Abu Khalid al-Muqri génn àddina 114 rahmatullah alayhi annahu mu ne sa'ala ibn Umar moom dafa anna Ikrima ibn Khalid sa'ala dafa laaj ibn Umar di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza génn àddina la 73 am ñu ne la 74 di doomu al-Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ah, mu ne Ikrima ne man dama koo laaj anil umrati qabla al hajj waaw alhamdulillah waaw mais nit ki mën na umra alors tajabul fa qaala nee na mu ne wala bas amul problème qaala Ikrima Ikrima ne qaala ibn Umar sayyidna ibn Umar tegal na ci ne i'tamara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla an yahujj ne i'tamara dafa nekk koo xamante ne nii man damaa da umra na ah i'tamara umra na an-nabiy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qabla al hajj qabla an yahujj laata la waxoon sànq biñ lay limal aj yi mu def umratul Hudaybiya loolu est ce que aj dafa ajoon moo lii moom day wane ne eh eh kon um, aj farataaloon nañ ko avant ah. te tamit loolu day wane ne anna al hajj ala taraaxi kenn aj mooy kon mbir mi nit ki man na koo yéete xam nga loolu du ma zëbu Maliki gisoon nañ ko. <laughs> lool mooy mazhabu Shafi'i yi rahmatullah gisoon nañ masala boobu mais imaamul Baaji ne même bu dee mazhabam lii da ma ne hadis bi moom day wane ne ma ne xaj moom aj aj aj lii day wane ne kon Ibn bu nee waa ji yoneen ajo umra na laata muy aj mooy kon loolu mooy kon umra nekkoon na farata avant même bi muy umra non xaj nekkoon na farata même bi muy te loolu mooy li gën a ah, aj ba mu nekkee farata yàgg na waaw. léegi nag boo waxoon nañ la ñoom li ñuy tontoo ne yoneen saa salaam li taxoon demul woon euh, gaawewu ko woon loo li taxoon loolu waxoon nañ ko taxul ñu ci ñëwaat mais loolu al imaam al yi wax rahimahullah mooy dëgg hadis bi tegtal la bu rëy ngir Shafi'i ñi ànd ak ñoom këne si aj man nga ko mën na nekk farata yow nga xaar mais am yéene ne di nga ko def waaw fas yéene ne di ko def nga xaare ko obligé wu ko ne nekk na farata ren boo ko deful am nga bàkkaar te imaam ibn abdul bar <laughs> mi doon xaw a kii albaaji yi naan kenn ci boroom xam-xamu suñu jamono yi moom eh, kii walla naan umra umra ba umra day far bakkaar yëpp di ko xaw a <laughs> di doya wax jooju yàlla imaam alxaafis abdul bar tamit loolu la wax lu mel noonu waaw nit ñëpp d'accord nañ te waxoon nañ ko keroog ki ne waa ñi nga xam ne umra daa ne woon aj daa ne woon farata ci moom comme ren ajul ren ajul déwén aj ñetteelu at ba kenn du ne ko yow da fay kenn du na ko yow yi ngay def jooxe woo a ngaa fay kenn du ko wax kon ñu xam ne kon aj loolu waxtoom la voilà kon <laughs> loolu parenthèse la woon ngir li al imam abul walid al baaji rahimahullah wax borom al muntaqa loolu dëgër la même bu dee ne imaam al na xajar mu ngi naan loolu nag bon mënuñ ko ci am na lees ko ci mën a wax mais am am lees dara lees ko ci mën a wax lool bu wax dëgg la loolu lay wane waaw que ne Ibnu Umar li wax nii leeru yonent waaye ji ne ko est umra laata may aj mu ko laa bas amul problème yonent bi sallallahu dafa umra laata muy te waxoon nañ la Hudaybiya googu fa loolu ay yooyu dafa wàccoon quoi di wane farataalu aj Hudaybiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa muy sixième année bi bim gàddaayee juróom benneelu at ginnaaw gàddaayam bi umra na wax nañ la at ma ca tegu di juróom ñaareelu at mi parce que umratul qada wala qadiya umra na at ma ca muy huitième année bi mu muy euh, fukkeelu euh, euh, juróom fukk juróom ñetteelu at mi moom umra na ji'rana umratul ji'rana def na ko wala ji'rana te boobu ajagul voilà mu ngi aj la dix kon kay loolu mooy kon yow sa foog naa <laughs> léegi képp ku fi ñëwati naan la yow wo yow umra gi nga bëgg a def alors que yow ajagoo te ngaa denc affaire yi dajale ba pour aj ñaareel sa waay demal toog nga xamal ko quoi xamal ko waa bu siisoo nag di kii nga ne ko sa waay est-ce que yëg nga yoneen saa salaam lii ma nar a def noonu la def yoneen saa salaam dafa umra ba pare ñetti umra sax la umra door aj <laughs> voilà kon yooyu moom euh, loolu moom daa nekk loo xamante ni lu leer la waaw. waaw waaw ta Ikrima ibn Xaalid mii nee na hadith bi dane bon gën na gudd ñëw na ci yeneen yoon imaam Ahmad indi na ko dane man qadimtul madinata fi nafarin min ahli Makka fa laqitu Abdallah ibn Umar fa qultu inna lam nahujj qattan afala tamir min al madina qaala na'am wa ma yamna'ukum min dhalik faqad i'tamara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umrahu kullaha umrahu kullaha qabla hajji voilà léegi mu ne fa'tamarna waaw waaw non li ma doon sànk lu imaam ibnu al-Baaji moo imaam ibnu Battaal beneen ponkalu Maaliki moo doon wax lool ne lii moom day wane ne kon aj aj aj sawaay mooy aj ala taraax la ko wax waaw këni mooy mooy farataaloon nañ ko avant waaw waaw te tamit nekkul alal fawri hein hein këni mbir mi ala taraax yi la mooy aj mën naa nekk farata ci yow nga xaar loolu mën na nekk quoi waaw loolu imaam Ibn Battal la du imaam Abul Walid imaam Ibn Battal moo ko doon wax léegi bo kii nii Ikrima dane rahmatullah Ikrima dane Ikrima dane ah, ah, man damaa dig damaa dëgmal ñëw Medina ànd ak mbooloo moo xam ne ñun waa Makka lañ <laughs> ñoom Makka lañ dëkk de mais nee na ñu ñëw ma dajeek Abdallah ibn Umar Medina quoi bi ñu ñëwee jóge Makka ñu nekk benn mbooloo ma ne ko ah ñun ajaguñ de mooy ñoom Makka lañ dëkk mais ba léegi te ñi ay mukallaf la ñoom mu ne ma ñu ne ko ah nee na ma ne ko ñun ajag ajaguñ de mën nañoo umra jóge Medina comme que ñu di Medina di demaat war a demaat bu ñuy ñibbi di dem Makka est-ce que mën nañoo umra jóge Medina daal di umra mais ajaguñu de Ibn Umar mu ne ko lan moo leen di tere loolu. naam man ngeen ko def kay lu leen ko tere ana lan moo koy tere yëg leen ne yonent bi alayhi salaatu dafa umra atam mooy dundam gi yëpp laata muy aj mooy ñetti umra yi ñu fi wax nii moom nag euh, umratul Ji'rana boole ko coon parce que moom xamu yëgu ko woon Ibnu Umar yëgul woon ne saa salaam dafa umra ci guddi gi noonu Ji'rana ci l'an huit moom yëgul woon boobu mais ñeneen ñaari dafa leer mu ne moom dundam yëpp daf ko dafa umra laata muy nee na nag. ah Ikrima nee na nag ba mu ma waxee lool nag ah après nag bañ jógee Medina di dem Makka ñu daal di daal di eh, eh, daal di def umra waaw kon nag eh, mu ngi noonee wallahu taala alam kon yow sab laaj imaamul Buxaari tontu na la voilà <laughs> voilà te kan moo gën tontu dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Ibnu Umar voilà mooy indil na la wax Ibnu Umar loolu la mooy borom xam-xam boo ko laajee da lay tegtal. koo xamante ne nii waxu yonent saa sallam alquran yonent saa sallam wala saxaaba boo xam ne moom waxam daa leer naññe waaw waaw mu ngi nii kon nag mooy nit ki mën naa umra ba pare ay ñeent fois sax c'est pas benn yoon kese eh, eh, eh, yow nag arrêteel yow yow yow mën nga koor bu nekk nga dem umra ji doo dajale loolu lépp après pour nga ak ma la yooyu yëpp bàyyil sawaay li koy wax dañ ko umratun ila umra umra ba jëm umra day far bakkaar yeeg nangam ak nangam li nekk seen digganteeg ak yonne saa salaam euh, du daaw aj umra ñetti yoon est ce que ne fenn la ñu ne waxe ne way arrêté leen <laughs> waaw moo tax ñenn di jéem a kenn du ci demee ay xel kese naan waaw xam nga moom li nekk farata ci yow dafa ko di def loo xamante ne nii warul nangam ak nangam waaw loolu am na fu muy doxe mais lu bari doxut waaw te jox naa la exemple juróom benn fan yi ci sawaal yi ñuy war ci weeru kori ak bii ak jii nii jeex na waaw waaw kay li bon kay mooy waa ji nga xamante ne nii julliwut gee fanaanee naafila kooku moom day font moom waaw ba fajar gi xar muy naafila te julliwut gee te moo ko tey du lu mu fàtte de kooku du façon amut tus waaw parce aj daa nekk loo xam ne mooy dafa yaatu jamonoom dafa yaatu borom bi na rek ku ko man sabiilaa ci dundam benn yoon waa ji fekk mu ngi dundu kay sawaay loolu lépp man na ko cee waaw <laughs> waaw alors que julli ji waa jii di julli gee gee dafa am waxtu woo xam ne am na mu wax sens selon boo ko dafa bu yaatu boo ko comparé yeneen euh, wax waxtu mais sauf que mooy waa ji dem ba muy jeex te fàttewul te julliwul di naafila fanaanee naafila kooku mooy fontu day gymnastique